annoncé woon nañu ne bokk na ci masala yi bokk na ci masala yi waxoon nañ ne bokk na ci euh, li jëm ci wàllu li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li taxoon mu def discours am xutbaam bu am solo boo bële tërëy ci fatxu Makka te ñu gisoon ko di xaadisatu almarati almaxzumiya di xew-xewu ndaw si nga xamante ne nii ndaw si nga xam ne dafa faboon te bokkoon ci waa bani maxzum te ñu ne woon ana moo am fitu kan moo ñeme dem gis alayhi salaatu wassalaam di wax ak moom ci loolu ba pen bi nga xam ne moom la yàlla teg ngir ñu teg ko kenn du ko ñu ne woon ana kan moo ñeme loolu kurul Usaama di seydina Usaama ibn Zayd ibn Sharaxil alxibb ibn alxibbi radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu dem yonent bi alayhi salaatu salaam daldi mer ne ko atashfa'u fi xaddin min xuduudillaahi yaa Usaama est que dangay intervenir di ñaan njekk ci pen boo xam ne buur yàlla moo ko teg ci alquran muy àtte boo xam ne moo ko wàcce ne nii lay deme yow nga ñëw bi ci laaj njekk ngir mu bañ deme noonu mu ne walladi nafsu muhammadin bi yadi maa ngi wàcc ki nga xamante ne nii loxo sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yadi mu ngi ci loxoom law anna faatimata bint muhammadin saraqat la qata'tu yadaha mu ne maa ngi wàcc kooku ki nga xam ne man sama bakkan mu ngi ci loxoom bu Fatima de doomu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa daldi woon fab kononte kon man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dinaa dagg loxo loolu gisoon nañ loolu noo léegi loolu nag moo ñuy ubbi moo ñuy yóbbu kon ci li jëm ci alxuduud te boroom xam-xam yi di ko ci seen téere yi di ko tudde kitaabul xuduud téere bi nga xam ne day wax ci pen yi waaw ndax dafa am ñetti mbir yoo xam ne yu jara ràññee la ci ci ci sharia waaw yu jara ràññee la ci sharia Euh, nit bu deful attention wala bu newul koo xam ne sàkkukatu xam-xam la boo xam ne day suivre mën naa bañ mën na jaawale yooyu moo tax ci ñi nga xam ne daanaka xam-xam du seen mbir ñu leen di woowe ay lambda euh, nga xam ne daanaka ñoom daal gën a ñu jaamu yàlla nii comme niñ gise ñépp di ko def ak bi ñu juddoo nit ñi di ko def waaye ay di xool li ñuy def fan la tegu ci sunna ak ci alquran loolu moom du seen mbir ñu leen di woowelee lamda lamda nag waxoon naa la ne lamdaa mën naa nekk kilifa diine wal iyaadu billah wala ci diine ji koo xam ne kilifa la gu bari ñu bari di topp waaye lamdaa la waxuma kilifa aada non kilifa goo xam ne moom il se définit il se définit comme étant un personnage important de la religion islamique waaw koo xam ne moom ci boppam noonu lay définir boppam boo mooywul carte d'identité chef religieux la ci bind am nay taalibe am na list boo xamante ni turi taalibeem yaa ngi ci bari leen ay taalibe fu mu dem daanaka ko jataay boo ne boo tuddee ñépp xam ko alors que moom ci boppam lam daala wal iyaadu billah waaw mooy parce que moom xam amul xam-xamu sharia fii mu ne xamul julleem bu yàqoon du ko mën a defar te pourtant wala boo ñëwee laaj ko yenn yi fan la tegu ci sharia du la ci mën a tontu ci yoo xam ne nag waxuma yoo xam ne yu compliqué la loo xam ne wa daanaka ñiy door a ubbi buntu daara ji sax moom la ñuy njëkk a xam moom xamu ko kooku kay huwal abul lamda mooy bàyyi lamda yi waaye àddina nag dafa jaxasoo ba léegi léeg leen ñooñu ñooy nekk ñi nga xam ne ñooy kilifa yi wala les recteur des mosquées comme ni muy xew Europe nga gis recteur yoo xamante ne nii doo xam ñii ban relation lañ am ak diine yu l'islam lu dul tur bi ñu am ak li ñuy défendre sinon du xam-xam du pratique diine du dara moom daal ay administrateur lañ rek walla iyaazu billah ñu daal di laïciser la la la religion la les administrateurs de la mosquée nga xam ne léeg-léeg sax julli moom duñ ci sonn noonu walla iyaazu billah waraa'i dhi'b waraa'i dhi'b yahmi waraa'i shaati yahmi dhi'b anha fa kayfa idha dhi'aabu laha ri'aa'u waykatu arab bi dane waraane shaati yaraa dhiba anha mu ne ki xam ne <laughs> sàmmkat la pasteur la mu yor ay ay ay juróom ay xar wala ay bëy wala ay nag yu muy sàmm wala gëléem yi nan lay def yarma dhiba anha day fexe yen yi till yi bukki yi ñu bañ a jege troupeau bi moo tax day yoru yat yor ay flèche ak yooyu ko wedd laajal sàmba soow mi ci mi ci mi ci mi ci kii bi mi nga xam ne mu ngi yor bantam topp ci ginnaaw nag yi di seet fu ndox am ak fu caawa am waaw waaye léegi sàmba soow yu bari na xamatuñ yooyu ak gaa yooyu ñoom xamatuñ yooyu ñu ci bari parce que léegi ay citadins lañ daanaka nag xamatuñ ci lu bari waaye seen maam ya ñoo leen yoro yi kam ñoom xam nañu mbir mii may wax nan la demee ñoom lañ doon armé wu ngir mën a protéger li nga xam ne mooy jur gi ci li nga xamante ni mooy euh, animaux féroces yi leen mën a dal ak tamit di leen mettre tamit ci biir rang yi ñu bañ a génn ci mbooloo mi di bañ a dem ñoom kese kenn du leen gis ñu réer waa léegi bu dee ne sàmmkat bi mooy def loolu ngir protéger jur ji contre le félins gaynde yi till yi bukki yi ñoom seen ñoom ñoomin segg ñoomin panthère ak gaayooyu waa léegi dama lay laaj mais nan la jur ji deme nan la situation biy demee bu dee ne cette fois yi gaynde yi lañ jël ak till yi ak li nga xam ne mooy bukki yi ne leen nag tey sàmmkat bi nekku fi yéen sàmm jur ji mooy ndaw saccagé foofu yëpp loolu mooy lan mooy suñu diine ji dañoo jël yi nga xamante ne nii ñoom ci yoon dañ leen a waroon a protéger ñu bañ a jege ñu bañ a jege jege diriger li nga xamante ne ak saytu li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy symbole diine ji lu mel ni ay jàkka waaw lu mel ni di jàngal ay gone lu mel ni di yee nit ñi di leen xamal seen diine ñooñu am na ñoo xam ne dañ leen a waroon a préserver ba lool du ñu ko jege parce que non seulement amuñ qualificatif yi amuñu tamit euh, li nga xam ne mooy xam-xam bi war amuñu ko en plus ils jouent contre leur ce qui était leur camp dañuy jouer ñoom contre fi nga xam ne moom lañ bokk ci seeni jëf kantaa yéene yi nag lan lañ yéene loolu ñun li ci biti lañ mën a àtte li ci biir nag loolu buur yàlla moo ci chargé wu mais seeni jëf ça jour contre leur camp ndax nag seen yéene moo doon loolu en seeni jëf lool xaw ma en tout cas seeni jëf moom loolu la wane kon mooy eh, loolu mooy problème bi waaw loolu mooy problème mu léegi mooy nag ñu mel noonu nga xam ne dañuy jiite yu yu yu nga xam ne léeg-léeg dara xew ñu woo leen parce que ci diine ji ñu woo leen parce que recteur la parce que waa ji sëriñ la chef religieux lañ def ci ci ci quarantaine la ci def lu la ci def lu ndax moo ko ci def lu waaw profession chef religieux euh, chef religieux. waaw te matu ko te doonu ko lu dul de nom wala de de de de filiation kese mooy xam nga ne loolu yéeme na mooy ku mel noonu dara xew ci diine ji ñu woo ko ñu foog ne moom war na cee man a wax alors que waru ci woon mën a wax kooku moom mooy li kawe ñeneen ñi moom seeni mooy li dal majorité li dal ñu bari mooy seen yéene dina rafet mais. amuñu ko leen teg te xamal leen xam-xam moo tax du ne ñoom par ñàkk bëgg xam-xam lañ ko xamul mais dañu amul sax ku leen ci yee wala ku leen ci wan moom dañuy def rek comme niñ gise woon euh, ñi leen jiitu woon doon jaamoo yàlla ñuy jaamoo yàlla noonu seen bàyyi niñ fekk muy jullee ñuy jullee noonu waaw seen sëriñ lam doon jullee kañ ne mooy seen sëriñ noonu mais kantaa xam-xam bi newu fi mooy ñu mel noonu ñépp pour nag ñu xàmmee yii nii ñuy bëgg a wax day jafe ndax kitaabul xuduud xam nga alxuduud mooy les peines alxuduud mooy les peines xam nga alxaddu mooy pluriel bi a ah, mooy singulier bi alxuduud mooy pluriel mooy pluriel bi mooy boo ko defee lu bari benn bi mooy alxaddu yu bari yi mooy alxuduud euh, loolu nag ci arab li muy tekki mooy ak tere dañ koy wax tamit di ci jublu li nga xam ne barrière la voilà barrière entre deux waaw mooy comme la gaay waxoon Seydina Dul Qarnayn fa hal naj'al laka xarajan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda sadd mooy alxaddu foofu ñoo bokk li ñuy tekki mooy nga defal ñu ci benn benn barrière barrière mooy lañ ko waxoon ne ko est-ce que duñ la defal loo xam ne ñun ñoo koy cotiser ñoo la koy jox Seydina Zulqarnayn ci suuratul Kahf ba nga xam ne Yaajuuj ak Maajuuj Gog et Magog comme ni ko gaa yi waxe ci Nasraan ñoo doon sonal gaa yi ñu ne est-ce duñ leen def du mu ñaaroon mu ñëwoon fa eh, ñu ne ko est-ce la defal xarjan mooy ñu ut loo xam ne eh, ñun ñoo koy par suñu participation bu ko defee nga defal ñu benn barrage benn barrière boo xamante ne mooy dox suñu diggante gaa yooyu ba seen yàq gi ñuy yàqal ñu bañ bañatuñoo dal alxaddu tamit mooy li nga xam ne non seulement day dox diggante ñaari mbir mais day tax ñu daal di ràññee entre ñaari mbir yooyu waaw day tax ñu ràññee ñaari mbir yooyu ban moo ciy ban voilà loolu mooy lii mooy ci wàllu istila mooy ci wàllu lugha mooy lughatul arabiyya mooy la langue bu nee alxabdu lii la ci jublu voilà mooy loolu la mooy almanu loolu la de li nga xam ne mooy dox diggante mbir ak mbir tey permettre ñu man leen a ràññee ci sharia nag bu sharia ne alxaddu est-ce que mooy loolu loolu mooy dafa nekk benn mbugal la boo xam ne sharia moo ko natt tëral ko hein ah ngir lan selon li nga xam ne bàkkaar ba waaja def wala mbir ma nga xam ne moom la commettre méfé ba nga xam ne moom la def méfé ba nga xam ne moom la def kon lool la ci istilaax lool la mooy ne ab mbugal la du loo xam ne eh, comme am na relation bien sûr ak xaajis ndax le fait lii dox diggante mbir ak mbir di di ràññee mooy loolu buñ ko tegee nit day ràññee que ni waa ji moo def lii kii ki def lii ak ki deful lii dañ leen di xàmmee buñ leen koy teg voilà léegi ah loolu mooy ci gàttal ci sharia lool la istilaax dañ naan istilaax wala shar'an mooy terminologie bi tax muy wax ñun nag bii nag moo ñu moo moo ñu tax a jóg waaye nekk fi di wax ba ba barrage yi nekk ci àddina bi moom taxuñu xam nga ne moos kitaabul xuduud ñëwuñ di wax lool naan léegi dañuy wax téere euh, euh, kii yi nu mu tudd barrière yi aywa mur mur lan waaj nekk Chine nu mu tuddati <laughs> mur de lan bi dox di mooy bu gudd boobu rek après ñuy recenser yooyu yooyu moom xam nga ne taxuñoo wax moom déedéet yooyu taxul ñuy wax mooy ñun bi ñu tax wax mooy bi nga xam ne ci sharia mooy pen la boo xam ne buur yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñoo ko natt waaw ci sharia bi mu nekk loo xam ne lenn li àqu da ciy dajale àqu yàlla lool la man na nekk àqu yàlla kese moo tax mooy loo xam ne buur yàlla àqu yàlla la waaw buñ nee xaqullaahi nag euh, mooy lan loo xam ne buur yàlla moo ne lii dama ko xaraamal yow ngi ñëw dal di koy def mooy buur yàlla mi teg loi yi euh, euh, règle yi ne nii la yow nga ne ko mais man je foule quoi je may dépasser yem leen fii comme ni wax wa tilka hududullah fala ta'taduha lii de mooy dé déxale yàlla yi limite yi mu teg day teg ci tamit limite yi nga xam ne moom la teg ne bu ko kenn dépasser bu ko fala ta'taduha bu ko kenn jalgati yow nga ne man je le jalgati loolu àqu yàlla nga jalgati waaw xam nga àqu yàlla par exemple buñ génnee ci côté xuduud yi nii te lool wuute la sax mooy nit ki woor bëccëgu weeru koor loolu yàllaa ko farataal teg ko nit ki war koo léegi nag bu nit ki nee defuma ko mooy moom àqu yàlla la fule voilà loolu la azaka azaka dafa nekk loo xam ne àqu yàlla da cay ak àqu aadama yi voilà pen nag day nekk loo xam ne soit àqu yàlla kese wala àq boo xam ne dafa dajale entre àqu yàlla ak àqu jaam yi xam nga njaaloo moom du àqu yàlla kese ndax tooñ nga li nga mooy yàlla lim tere nga ñëw def ko ba pare yow mais tooñ nga mbokk ñi nga xam ne loolu nag xam nga gaay bu ñu nee njaaloo rek jàpp ne góor gi moo njaaloo moom mooy mais alors que affaire bi c'est pas ku nekk mën naa waral mbir mi te sax ñi gën a attiré mooy femmes yi looloo tax alquran bi muy wax bi muy wax nan la commencé az-zaniyatu waz-zani eh, njaalookat bu jigéen bi ak njaalookat bu góor bi pourquoi comme li yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di wax parce que en général li nga xam ne mooy waral jaaloo ci femme bi lay jóge te loolu moom ab réalité la boo xam ne les féministes euh, qu'ils mettent leur nez sur sur terre sur le sable wala dans le sable loolu seen affaire la loolu na leen metti bu leen naqaree ñu toog ubbi gaz toog ci mais li ab réalité la mooy manoo mooy liy gën a li nga xam ne mooy njaaloo côté boobu ci femme bi lay jóge waaw gisoon nañ bi ñuy gis affaire muuraay xam nga defoon nañ masala yi euh, euh, muuraay mais gisoon alxuraan nan la waxoon ne bu ngeen defee lii soloo ni ma leen ko diggalee sol lu jot muur seen bopp yi muur seen awra yi bu ko defee euh, dañ leen di dañ leen xàmmee falaa yu'zayna te du ñu leen lor du ñu leen lor loolu leeraloon nañ ne du ne man maa ngi def lu baax rek du ñu leen lor mooy benn lor du ko dégg du ma am ñoo xam ne ñenn ñi nga xam ne ay ignorant wala dañoo bañ di la di la di la wax yu naqari non lool ke mooy ne loolu du du ne loolu da koy dàq. mais gars yi en mais gis nga même agresseurs yi euh, euh, euh, ki nii buñ ñëwee dugg ci benn njaganjaay ni hein dugg ci benn car rapide bi agresser gars yi buñ gisee jigéen bu muuru léeg-léeg dañ koy teggi duñ ko sax xool te loolu moom dégg naa ci histoire histoire ay nettali nettali waaw yoo xam ne moom am na kenn ki ma ki ma nettali mbir mi moom yàgg na nag xamatum moom exactement moom ma ko nettali walla wala frère bi nga xam ne man man ñoo doon ànd ndax ba mu koy man dama woon wala frère bi moo ko nettali ñu leen gaa yi doon agressé bi benn njaga jaay moom da day muuru ba léegi masha allah bokk na ci ñu njëkk gis ñu muuru ndaw soosu walla yal na ko yàlla yokk jàppale taxaw famiyom ak ñi nga xam ne mooy njabootam euh, moom euh, par exemple moom li ko daloon moom gaay bi ñu agressé bi ñu ñëwee mais biir super la woon xaw ma Ndiaga Ndiaye mais bi duggee nii gaay bi ñu ciwee mais ñi yoroon seen ñu muurul woon seen caq yi yëpp lañ xëcc moom mu ngi yor xaw ma cartable wala yu mel noonu saak wala mais gaay yi xool dañuy kii ba ñëw ba kii ko teggi ko waaw teggi ko. Euh, sàcc ñi ci des nangu seen mbir yi dem moom ñu bàyyi ko fa <laughs> ay góor nga lay sàll sàll doon wax naan <laughs> lu ma ko déggoon ma <laughs> mu ne waa ji agressé ba mu naan agressé ndeysaan gu civilisé la ko agressé keroog mu ne ndaw si ndaw si doon jaay ndox xawma ma Sandaga Sandaga wala pompier fële ca Ndakaaru wala seen daal mu guddee benn jour nag gaa yi dajeeg ay am ay agresseur ab agresseur bu bu dajeeg mu ne ko hey taxaw <laughs> mu ne ko mu ne ko looyal mu ne ko mu wax ko li ne ko tekkil xaalis bi nga xam ne moom nga takk ci sa kii bi nga jox ma ko fekk ci banlieue bi la la ndaw si dëkkoon da jaay si foofu léegi ko léegi <laughs> mu ne ko léegi. ci jàttal mu ne ko ba mu ko wanee lim wa lim lim yor mu mu xeeb ko ne ko lii rek nga yor mu ne ko mu ne ko mu mu jox ko ko ba pare may ko lan cinq cent wala lu mel noonu daal wala jox ko paas xaw ma lan daal ne ko nag ibaab du dox ba heure bii quoi saa sali sàll saa safisabulaa naan <laughs> moom moom agressé bu silvissé nday sàmm la ko agressé <laughs> mooy këne loolu dafa leer këne mbir yi ñi nga xam ne ñooy respecté li alquran wax li jigéen ñi respecté loolu loolu c'est rare mu dal leen te nag njaaloo moom li koy indi lu bari ci côté femme bi jóge ndax ñooy soloolu leen neex ñooy parfum nu mu leen neexee mooy li l'islam di tere yépp te Iblis sant bëgg ko ngir tabarruj di bari loolu la def ba pare nañ ne gaa yi nag eh, sama lu gàtt lii la so ma sol nag bu ci sa bët dem sama bii may feeñal bu ci sa bët dem sama parfum bii nga xam ne parfum de de chambre la ma def ko ci mbedd mi di wër nit ñi toog fu nekk ma jaar fa fatt leen seeni bakkan bu mu ci dugg mais loolu mooy la mooy la waykatu arab ba doon wala wax arab rek mooy gaa yi lay jàpp ah marbuutal yadayni war rijlayni thumma yaqdhifunaka fil yammi wa yaquluuna laka iyyaaka iyyaaka an tabtalla bil maa'i majnuunun man yaqulu haadha hum majnunun mooy gars yi dañ lay yeew ndax affaire bi loolu la ah. moo la idée féministe yi moom kenn ginu leen a départ kenn ginu leen a kannasu waaw mooy dañ lay yeew takk say loxo takk say tànk ba mu ne ngodd ñu jàpp la comme ñooyu à un comme ku ñuy par un de tëwaat tëmbeel la ci biir ndox mi nag bale na ba pare nag naan la balaa ngay dugg ci ndox mi eh, bul tooy ci ndox mi nag ñu la ciy sànni mais bu ci tooy loolu la rek mooy lii yow naka ngay defe loolu ba pare naan gaa yi <laughs> suñu sëriñ doon wax naan way mel ni machine <laughs> waaw <laughs> xam gaa yi dañ jàpp ay robot cop lañ wala ay ay xawma lan lañu mais nit moom nit la bu ñu fontoo léegi mooy euh, gars yi ne ñoom dañoo jël raisonnement bi daal di koy wëlbati comme que ñoom seeni xel dañoo ko dañoo dañoo dañ ko wëlbati tamit loolu moo tax alxuraan di wax lu bari naan yéeféer yi amuñu xel waaw naan ñoom duñu xalaat waaw wa euh, naan yéeféer yi laa yànqiluun duñu xalaat parce ñoom ni nga xam ne noonu la mbir yi deme moom lañuy ñuy jàllar te nag boo ko seetloo ci fait de société yépp noonu lay deme mooy li nga xam ne naturellement la ñépp xam ne mbir yi la war a demee ñoom dañuy ñëw fexe daganal li nga xam ne mooy le contraire ba pare nag def ci ay loi banir nag képp koo xam ne nee nga ne waxati nga la nga xam ne moom lañ mas a xam que ne lii nii la ñoom ñu ne léegi loolu ko fi waxati di nga xam mbir mi nii la. moo xew ci côté homosexualité ñépp xam nañ ne loolu moom ñépp nation yépp ko ma sa xam nekk loo xamante ni lu ñu bannir la lu ñaaw la mais léegi <laughs> léegi boo koy wax dangay seet foo koy waxe de <laughs> homosexuel nga wax ci lu naqari gaay <laughs> am na ñoo xam ne da ñemewuñu ko tudd moom waaw wax nañ ba gars yi dañ naan la xanaa daa bokk ci ñuy wiccax loxo xam nga yooyu yëpp ay façon waxin la ngir bañ a tout appeler un chat un chat loolu lépp ay façon la rek ngir bañ a ne muus é eh, yaay muus <laughs> tudde muus ne yaay muus daal loolu la gars yi bañ yooyu yëpp <laughs> du ngir rafetal de déedéet ndax gars léegi yi gars dee léegi moom mooy mooy boo seetloo yépp boo ñëwee adultère ñu ne non mais c'est pas c'est il faut il faut il faut ñu dindi euh, dépen dépénali dépénalisation de l'adultère non loolu dara newu ci ay corps yu bëggante la rek jeex na loolu euh, euh, signe de de bonne santé la walla iyaazu billah ndaw su ndaw soo xam ne dafa sëy walla góor goo xam dafa mas a sëy wala ndaw su mas a sëy wala bu nekk ci buumu sëy ñoom ñaar ku ci nekk nga dem njaaloo ji fële ñu ne loolu bon c'est pas grave ah voilà moo sax boo seetloo yéeféer yi seen pays yëpp yooyu yëpp daanaka léegi dañ koo dijji mooy xam nga am nay temps France fii adultère loolu dañu kii la woon nu mu tudd loolu rek doyoon na peine waaw mais dindi nañ yooyu mooy léegi mooy toppal toppal yooyu boo ko doon recenser du jeex waaw léegi boo ko doon recenser yooyu du jeex mooy li ñépp xamoon léegi mooy ndax noonu la laa yàqilul léegi nag côté bi loolu lañ def ñu naan ay affaires yi wéy nga dégg ñenn ñi ñi xam ne man ma ay lan lañu sax ñu naan la femme n'est jamais euh, responsable de de viol bi mu subir alors que lool lool loolu mooy waxu la loolu dëgg mais bu ko provoqué nag lool lool nga ne léegi moom du responsable lool mooy waxi caaxaan yooyu moo tax yenn boroom xam-xam yi ne le fait que ndax azina lañ doon wax muy njaaloo que ni loolu dafa nekk dafa dajale àqu yàlla ak àqu aadama mooy waa ji moo xam waaw kay foofu lañ doon wax góor wala jigéen waaw bu dee góor gi moom euh, tooñ na ñi nga xamante ne nii mooy mbokku gaay mbokku ndaw si ah ku ci nekk pare waaw ku ci nekk pare loolu dafa am yoo xam ne àqu yàlla kepp la am yoo xam ne àq la yoo xamante ne nii dafa daje àqu yàlla ak àqu jaam comme tamit waaju taxaw ne diw femme sàngam gisoon dama koo fekk muy njaaloo indil say preuve amuli preuve je n'ai pas de preuve yoo xam ne comme li charia yi wax mais maa ko gis sama ñaari bët yi ñooy sama preuve wala ta waa kat soit amul preuve wala mu nekk koo xam ne day wax lu ko neex loolu mooy àqu tooñ na ki nga xam ne yàq na deram hein loolu àqu aadami la àqu yàlla mi nga xam ne moo xaraamal moo moo wàcce li nga xam ne chariaam bi bokk ci maqasidu sharia les objectifs de la sharia islamique mooy lan hifdul irdi mooy sàmm réputation nit ñi buur yàlla wàcce lu toll nit diine ngir sàmm yooyu yow nga ñëw bafuwe ko mooy àqu yàllaa ngi ci ak àqu ñi nga xam ne yow dang ne ñoom seen doom da doon jaaloo wala seen yaay walla seen tante wala seen leneen pen nag pen kon alxaddu ci sharia mooy mbugal moo xam ne sharia moo ko natt teg ko selon waa ji lu mu def loo xam ne dana ku def lii nañ la teg lii moo xam àqu yàlla kese ci ne wala àqu doomu aadama àqu yàlla dooqu jaam bi léegi leer na voilà kon nag loolu ñun lañ soxla léegi nag kon ñun looloo ñu fi loolu ci loolu nag lañu ne mooy xuduud yooyu tax ñuy wax dernière définition bii ñu joxe mu ñu mooy bu charian bi looloo tax ñuy wax fii voilà eh, mooy lii lañuy wax xam nga bu dee ci alquran moom moo xudud du lii rek lay tekki am na ci yeneen maanaa yoo xam ne moom la tekki ci alquran yoo xam ne wute nag pen mooy bi ñuy dóoraate voilà xam nga bu comme sa bi ñu wax sànk tilka xududullahi fa waman yata'adda xududallahi la ñu waxoon waaye tilka xududullahi est loolu mooy mooy pen yi ñuy wax déedéet mooy dëxëyee yàlla yi mu teg ne lii bu ko kenn dépassé fala taqrabuha bu leen ko jege foofu ma noonu tilka lii de xududullahi mooy pen yi yàlla teg ne kaay leen ñu dóor ko nit ñi bu leen ko jege déedéet déedéet <laughs> voilà ñun li ñu concerné fii te ñu soxla ko fii mooy pen bi nga xamante ne la teg koo xaman képp koo xam ne dafa def bàkkaar yoo xam ne dañ cee dañ cee gàll li nga xamante ne nii mooy ab peine ab sentence ab sanction ab daan voilà daan la wolof di wax boo xamante ne nii loolu la ndax tilka xududullah fala taqrabuha mooy lii de mooy déxel yi yàlla teg ay bàkkaar la yoo xam ne fala taqrabuha bu leen ko jege ah ah bu leen ko jege c'est bu leen ko jege bu leen ko jege mooy ci suuratul baqara voilà bi muy wax uhilla lakum laylatu siyaami rafathu ila nifa ila nisaikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna alima allahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fataaba alaykum wa afa ankum falaana baashiruhunna wabtaghuu maa kataba allahu lakum wa kuluu washrabuu hattaa yatabayyana lakum alxaytu alabyadu min alxayti alaswadi min alfajr thumma atimmu siyaama ila allayli walaa tubaashiruuhunna wa antum aakifuuna fi almasaajid tilka xuduudullahi falaa taqrabuuhaa kadhalika yubayyinu allahu aayaatihi linnaasi la'allahum yattaquun mooy foofu bon aay bi daf dafa gudd bu ñu fi naree nekk di ko kii mooy day wax ci euh, koor gi la quoi li gisoon nañu ko li affaire yi gisoon nañ ko bu ñuy gis ah, ah ahkaamu siyam voilà que fan la mbir yi yem ci booy xëdd <laughs> les fayensaay koor lañuy bañ a dégg de mais mais jegeegul quoi ñun ñu ngi ci euh, <laughs> jumaada saaniya les Fayenne les les les les les fa les les non les temps yi moom koor gi ñoom moom boo leen di wax affaire koor nii sawaay te jotagul bu desee deux jours rek nga leen koy fàttali rek dañ leen di choquer quoi <laughs> danga leen di choquer parce que ñoom bëgguñu ku leen di ku leen di tuddal loolu déedéet ñoom kay eh, il faut il faut nga bàyyi leen ñuy añ rek ñoom daal fekk aña ngi dagaan baal ñuy añ sooy yee eh. voilà waaw jumaadal awal lañ ne jumaadal awal mille le le vingt six jumaadal awal mille quatre cent trente neuf le douze février deux mille huit deux mille dix huit <laughs> deux mille huit <laughs> léegi mooy eh, bi ñuy wax yooyu ci affaire xëdd yéeg kañ lay yem lekk leen naan leen ba ni ngeen di ràññee buum gu weex bi ci buum gu ñuul gi ci fajar bi ginnaaw gi ngeen matal seen koor bam laal ci guddi gi mooy timis gi bu timis ndax timis gi eh, al raaya raaya raaya ndax day dugg buñ ne mbir mi fii la yem day laal li nga xam ne moo jegeeñ moom wala déet loolu tamit gisoon nañ ko ci bi ñuy gis affaire euh, ayatul tayammum wala ayatul wudu raxas leen seen loxo yi ba ci marafiq yi ah mirfaqayni yi est-ce que léegi li ci te da ngay laalaale li li jegeeñ moomam déet te waxoon nañ li gën a dëgër mooy sii voilà euh, léegi nag bi waxee lool mu ne lii nag après wax nan ñiy joteeg seen soxna yi bu leen jotee ñoom te yéen a ngi i'tikaaf ci jàkka yi après mu ne tilka xuduudullah tilka lii nag ma fi tudd nag xuduudullah mooy tereem yi nga xam ne yii da koo tere ne bu leen ko def falaa taqrabuha bu leen ko jege mooy loolu luy tere la tekkiwul pen bu ma leen ne dóor bu ma leen di dóor bu leen ko jege voilà léegi kon am na yee yeneen aay yoo xam ne pour yem ni léegi nag euh, euh, <laughs> euh, nga sànq maa ngi la doon wax relation bi mu am ak maanal maana shar'i ak maana lughawi mooy maanaa bi ci langue arabe mooy étymologiquement waxoon nañ la mooy ak tere lii nga xam ne mooy maanaa bi ci wàllu charia mais ban relation lañ mais relation bi dafa leer mooy nit ki buñ ko tegee peine bi da koy tere bokk na ci maanaay mu delluwaat ci li nga xam ne moom la defoon waaye yoo xam ne dafa sàcc ñu dagg loxo bi hmm? lool kay da koy war naa tax dox digganteem ak moom muy sàccaat xanaa hein di defaat loo xam ne day taxaat ñu jàppaat loxo bi ne ko tip mooy day tere nit ki dellu ci li nga xam ne moom la defoon hein ah. waaye day tere lan mooy ne buur yàlla lii mu ne nii la ki njaalookat bu jigéen beeg bu góor bi dóor ko li nga xam ne mooy yar yi mu wax mooy loolu doo ci man di dellu doo ci man di yokk mooy saaku yooyu mi atu jalda yooyu manoo koo wàññi manoo koo yokk mooy day tere ku ci wàññi day tere it ku ko yokk beneen relation boog bu sens étymologique bi ak sens terminologique bi nga xam ne mooy terminologie ndax ci charia lañ ne bu ñu am mooy day tere premièrement day tere nit ki nga xam ne moo def loolu ñu teg ko daan boobu pen boobu mu delluwaat ci mais day tere pen bi yàlla ne lii la dagg leen loxoom bu ngeen daggul manu ngeen ne demi dagg la ñuy def mooy bon dañuy ñaas yi bàyyi li ci des wala boo dañ koy yokk mooy dagg lu ëpp fi mu wax loolu it man da ne voilà beneen mooy dafa nekk bu bu am relation ak ak li nga xam ne mooy cere gi gi muy tekki ci sens étymologique mooy ci langue li muy tekki muy almanu alxaddu almanu mooy ne day tere day dissuasif day dissuasif mooy la da mooy la mooy day tax nit ki buñ ko tegee pen bi du pour moom kese ah non charia ba feeru fayantoo c'est pour que mu nekk nakaalan lil aaxirin mu nekk loo xam ne ñeneen yi dañ ciy jànge ne ya ku ko naroon a def di nga xalaataat fukki yoon bala nga koo def te dina tax ñu bari ñi nga xam ne dañ doon bëgg a def loolu ñu bañ koo def ndax lan ndax pen bi ñu gis dóor nañ ko diw ah pen yi loolu la di peine de prison yi loolu la peine yi nga xam ne tamit yi dañ lay dóor yénn yi loolu la pour tamit ñeneen ñi non seulement pour li nga def mais pour mu dissuasif pour keneen wala ñeneen yi bu ñu gisee lool bañ lu mel noonu dal leen ñoom ñu bañ koo def ah voilà mooy ne lii nii yépp day am relation moom léegi nag buñ gisee loolu mooy lan mooy àttee pen yi won naa lay affaire yi dafa am liñ naan tasawurul masala ak tamit bon ñun moom léegi be nekkatul loo xam ne <laughs> lu lu bees la ci ñun walhamdulillah inna alhamdulillah naxmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruhu ah mooy beesatul dina mooy mbiri yi lay demee voilà par ndànk-ndànk ngay jële par benn benn après définition ndax moo jiitu lépp wax naa la ne am na lu ma doon wax àggaguma ci de <laughs> mooy kene lambda bi mën naa bañ euh, euh, euh, ràññee mbir yi nga xam ne ñu ngi koy wax léegi ñun ci benn bi lañ nekk mooy al xuduud al xaddu jam xuduud muy les peines muy les peines euh, ñun ci boobu lañ ne am na yeneen am na yeneen yoo xam ne nit ñi dañ leen di jaawale ñu bari mooy bu ñi nga xam ne Euh, du du ñu imprégné wu ci xam-xam bi loolu en général wala ñu dégg ku leen ko leeral dañ koy dañuy jaawale yooyu ak ay pen euh, ñu wax ko léegi bala ma bala ma koo fàtte après ñu ngi ñëw ci lan mooy àttey pen yi taxawal pen yi di ko teg ak yooyu mooy liñ naan alxisaasu alxuduudu ak alxisaasu ak ak ta'siru yooyu bokkuñu loolu ay mbir la yoo xamante ne nii dañoo wute rek ah oui mais qu'est-ce que c'est que ça là <laughs> qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que cette histoire ça am ah, mooy loolu ne non non xam nga xudud wax nañ la ko mooy pen yi mooy pen yi alors que mooy pen yi nga xam ne pen yi mooy lan mooy ay mbir la ay sanction la ay daan la yu yàlla teg subhaanahu wa taala yonent bi alei saatu salaam leeralal ñu ko këne ku def lii nañ la teg lii ku sàcc nañu dagg loxo bi mais waxoon nañ la xam nga bu ñëwee ndax bu ñëwee ci pen yi dañuy jël lan mooy penu ku lan mooy penu ku njaaloo lan mooy penu ku rey nit lan mooy penu nàngam nàngam nàngam yi nga xam ne pen am na ci ndax am na yoo xam ne pen amu ci voilà xisaas nag bokkul ak pen yi xisaas mooy li nga xam ne mooy li français bi ndox ba loi du talion xam nga ki kii sàcc ñuy dagg loxoom nekkul ne dafa dagg loxo nit déedéet dagguñu loxoom ndax dafa dagg loxo nit loolu dafa wute waa joo xam ne dañoo dagg loxoom parce que dafa dagg loxo nit kooku bokkul ak ki nga xam ne dañoo dagg loxoom parce dafa sàcc gis nga ki nga xam ne dafa dagg dagg loxoom ndax loxo nit lool mooy xisaas al mooy comme ku rey nit sharia ne an nafsu bin nafs ku fi rey nit dañ lay rey yow loolu xisaas la tudd mooy yow li nga def loolu dinañ ci bon dinañ ci ñëw parce que euh, bon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam waxoon na ko ci discours bi wa man qutila lahu qatil fa lahu ihdal euh, an-nazarayn aw kama qaal sallallahu alayhi wa sallam benn ci ñaar yi lay am immal xawat mooy ñu rey waaj ñun ñoom ñu ne baaluñu ko dañoo faatal suñu te waxoon nañ la du façon faat bu ne faatu tay la te côté faat yi gisoon nañ li nga xam ne mooy rey boo xam ne reyu tay la rey bu niroog tay ak rey boo xam ne euh, kii la nu mu tudd xata la njuumte yooyu gisoon nañu moo tax buñ ñëwee foofu loolu nag dañ ci dul jaaraat parce que bokkul ci li nga xam ne mooy suñu aada di jaar ci yoo xam ne vraiment dañ cee yàggoon di ci jaaraat mu nekk loo xam ne baax na fa zakkir inna fa'ati dhikra mais comme que fa bi mooy ne ku bëgg yooyu dina jariñ dellu ci fichier yi nga xam ne ca lañ defoon entre ray yi lan mooy façon yi qatlul amdi qatlu shibhil amdi ak qat qatlul xata yi yooyu te waxoon nañ la yi nga xam ne ñépp ci dëppoo ak yi nga xam ne muxtalafun fii ak yi nga xam ne muttafaqun alayhi yooyu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna pas de jaaraat ci yooyu parce que day gin a yàggal mbir mi rek bu dee ñenn ñi ñoo jàpp ne mbir mi yàgg na bu yàgg siira bi yàgg na bu yàgg am na ñoom ne jàpp nañ ne noonu affaire dafa gudda gudda gudda gudda gudd loolu imagineel ñu naroon masala moo xam ne traité woon nañ ci yàgg ci lool dem ba lu yàggat ay huit mois wala deux ans ou après ñu ciy ñëwaat non dañ naan la dellul te fichier yooyu te fichier yi note nañ leen mooy kii nañ leen sous-titré nañ leen titré nañ leen voilà il suffit rek nga xool euh, fi ñu doon gis loolu ci nga après nga delluwaat fa léegi mooy xisaas dinañ ko gis ndax yonent bi alei sa salaam ne képp koo xam ne dañ koo rayal mbokkam kooku ñaari choix lay am benn ci ñaari choix yooyu soit mu ne baaluñ leen baaluñ waa ji nañ ko faat wala baal nañ ko léegi nañu jox diya mooy indemnisation yi ndàmpaay yi na ko indi kon loolu mooy xisaas mooy am nafsu bin nafsi loolu nag bokkul ak xuduud yi de non non loolu bokkul ak xuduud yi lu ama am solo laay lañ nekk di wax nii parce que en fait bés bu la lii rëccee mooy affaire yi nii de euh, kii nii nii nii nii gis nga lu euh, euh, ma doon sax ah, waaw des fois je perds le fil d'une manière boo xam ne kenn naa war ngeen ma ci defal ñaan quoi lan lañu doon waxati sax ñu ngi ci yi mais lan ana lan hmm. voilà mooy lii nii ñuy wax nii dafa am solo mooy gis nga boo perdre la fil yii entre li nga xam ne mooy alxudud ak alqisaas ak ak ta'ziru yow da ngay mel ni lamdaa bi mooy ne ki nga xam ne dafa rey nit ñu rey ko kooku bokkul ak ki nga xam ne dafa sàcc ñu dagg loxoom wala dafa njaaloo ñu door ko téeméeri yar bu dee ne sangewul woon bu dee ne sangewul woon mooy bu dee ne fekkul woon mu nekk Euh, fekkuloon bokk mu nekk koo xam ne ku newoon ci buumu sëy la alors que al qisaas day nekk waajoo xam ne moom dafa rey ñu rey ñu ñu ñu teg ko loolu waaw mu bënn bëtu jàmbur ñu bënn bëtal mu suuj nit paaka waa kii ñu suuj ko comme loolu mooy qisaas alors que xadd bii ay pen la yoo xam ne buur yàlla ne lii la ku def lii teg leen ko lii léegi mu am beneen affaire boo xam ne lamda bi tamit man na ko jaawale mooy ta'zir ta'zir tamit dinañ ci ñëw moom dinañu gis masalaay ta'zir ndax mooy dafa nekk ay mbir yoo xam ne dafa nekk ay ay mbir yoo xamante ne ni dafa nekk ay mbir yoo xamante dafa nekk ay mbir yoo xam ne moom ta'zir euh, mbir yi pen amu ci buur yàlla tegu ci pen waaye <laughs> dinañ ñëw ci mais tanzir fan la moo bi jógee comme niñ def nii dinañ ci ñëw de moo la amaana fii nii ñu xaw fi yàgg tuuti ci masalaay xuduud qisaas ndax xuduud kese wax naa la sànq kene xaddu saarixi ndax moom la njëkke ndax moo dina am lien ak fi nga xam ne moom lañ nekkoon ndax yonent mi alayhi salaam ndaw si moo fa gaa yi ñëw di ut intervention ngir mu bàyyi kenn di jaar ci Seydina Usaama mu ne ma yëgu li nga xam ne moo alakoon xeet yi nga xam ne ñoo leen jiitu woon mooy bu dee ne ab sharif koo xam ne dafa nekk koo xam ne ku màgg la ku nekk ci high class bi la ci kilifa yi la socialement ñi nga xam ne ñoom lañ naan ñoo tekki socialement ñooy kilifa yi hein les les bu doon jamonoy bourgeoisie la bourgeoisie wala l'aristocratie bu dee ñoom la ñu daal di leen ba bu dee nag gaay yi nga xamante ne ci prolétaires yeeg les ouvriers ak les mal logés yi nga xam ne les sans nom ak gaay yooyu yépp nga xam ne amuñu benn daraja ci ci échelle sociale bi bu ñëwee ñoom ñoo def ñu rëmb leen ko mu ne bu yonent ci mu ne bu Fatima doomi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faboon man maay dagg loxoom kon kay lool mooy li ñuy njëkkee voilà mooy li nga xam ne après ñu gis li jëm ci zina jaaloo ak li nga xam ne mooy yeneen yi yeneen yi kon loolu mooy alxadd xisaas wax nañ la ko mooy yi nga xam ne nit ki day def lii ñu teg ko lu toll noonu. waaw nga toj bopp jàmbur toj sa bopp ainsi de suite waaw <laughs> lool mooy xisaas loolu mooy xisaas tanzir nag tanzir dafa nekk loo xam ne du pen du xisaas mooy du du benn ci ñaari lim sànk du ci benn euh, te dinañ ñëw ci euh, euh, pour se pour pour gën leeral affaire yi pour mu gën a simple ci ñépp mooy ana yan ñooy yi nga xam ne loolu kese mooy après dañuy recenser yan ñooy yi nga xam ne yooyu ay xuduud lañ ay pen ñoo ci am ñu xam ne yii la comme buñ nee sàcc njaaloo ainsi de suite lii nii ñoom ñoom la pen am seen pen lii la jàpp ko boroom xam-xam ni lii lañ ci wax da dëppoo nañ ci walla am na wute ci seen biir naankatu sàngara bi fan la bokk moom ci xuduud yi la bokk ñoo ñu leen nga takk ko xam ko ne ñii la ma jàpp lool mu leer léegi sama bokk ma téye ko léegi xisaas yi ñoo xam ne lii la xisaas moom buñ waxee mu jeex tanzir ñu ne tanzir nag moom daa gën a yaatu mais dinañ wax yi nga xam ne dafa ñoo gën a saillant te ñoo gën a euh, euh, euh, yaatu ci loolu gën a leer kon baax na tasir mooy peine du ci am te léegi le juge wala son délégué moom mooy xool li nga xam ne wala imaamul a'zam di jiitu jullit ñi mooy xool li nga xam ne moom la gis ne moo gën a yelloo ñu teg ko waaj yi selon jamono ji loolu day jouer selon jamono ji ak selon loo xam ne lu dissuasif lay nekk loo xamante ne gis na ne lii mooy li nga xam ne moo approprié ñu teg ko waaju comme sanction ñu daal di koy teg léegi nag est-ce que loolu noonu mën naa àgg ci rey loolu wutale ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dinañu ko gis est-ce que mën naa dépasser xam nga rey moom moo gën a rëy yenn pen yi ñu wax ci ku naan sàngara wala ku njaaloo est-ce que nit man naa def loo xam ne pen amu ci ñu teg kon ëpp cent yar par exemple ñu dóor ko yooyu yépp dinañ ci ñëw ci côté ta'zir insha allah kon nag euh, kon tey affaire bi lool la léegi nag bii di ñëw insha allahu taala euh, dañuy dugg ci benn affaire mooy kon tey euh, gis nañu Euh, li nga xam ne mooy taarif mooy li jëm ci euh, nu mu tuddati euh, définition shar'an wa istilahan non ci lughatan wa istilahan aw shar'an gis nañ définition xuduud yi ci étymologiquement ci langue arabe ci làkku arab gis nañ ko ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu la Euh, sharia bu ñu waxee pen yi lan lañ ci jublu léegi gis nañu waxaale nañ diggante li nga xam ne def nañ différence entre qisas ak li nga xam ne mooy pen ak xuduud yi ak ta'zir voilà yooyu nga xam ne wax moom lañ la ne ku moywul jaawale leen moo tax nit ñi dañuy gis yenn yi actualité am na lu masoon a xew lu mel noonu ta'zir Soudan gaa yi jàpp ne loolu sharia moo ko teg ñenn ñi jàpp ne ñii teguñu ko fenn xoolal ku sol lii parce que bi ma juumul benn femme la woon ay côté deux mille neuf wala deux mille dix femme boo xam ne euh, daanaka foofu moo fa njëkkoon a sol lu seere ta bon mooy yi nga xam ne moo yooyu nag Europe kii dëkk ki ki nekk Europe ay Sénégal yii boo koy wax léeg-léeg ñenn ñi da leen di choquer boo nee lu bon la mooy jiin seere yi ñoom pour ñoom loolu lu normal la ci femme yi parce que lañ koy gis ci. ci environnement bi la bokk léegi ba ku fi newul ñuy mbir yi mel ni warul fu la demee ni mu waroon de wala iyaadu billah léegi mooy ñooñu <laughs> loolu la ñu choqué alors que ñoom li nga waroon na choqué mooy wax jee leen di choqué jëf jooju moom choqué wu ndax jàpp nañ ne mais keneen est le plus normal que ça tenu bu baax bii sa data baax nga naan la alors que ñoom la seen xel yi wëlbatiku comme ni ñu doon wax sànq ci kuffaar yi. voilà moo tax borog ay kuffaar nàndalee boo moywul sawaay ni ñoom ngay mel ci xalaat waaw léegi euh, moom bu ma jum moo jëkkoon a sol ay affaire yu yu bon naan la solom yu seere tëkk kii gaa yi liñ def mooy dañu ñëw ne dañ koy dóor xaw ma ñaata yar am na ñenn ñi naan liy teguwul ci sharia du dara alors que ñoom di wax naan teguwul ci sharia du dara ñoom ñoo ñoom ñoo xamul dara te ñoom seen wax moo dul tus mais gars yi fi ko teg kii na mooy ta'zir la woon mais comme que nag xamuñu ko moo tax ma ne lamdaay ndax dañ naan alxuraan waxu ko sunna waxu ko gisuñu fenn ñoom sax bu ñuy wax duñu wax sax sunna alxuraan gisuñu fenn fuñ ne ku sol lu mel nii nañ leen ko dóor loolu amul alors que ñoom ñoo xamul dara parce que ñoom xamuñu luy charia voilà kon nag ce qu'il fallait faire ñoom mooy ñu noppi woon daal di tëj seen làmmiñ yi loolu moo gënoon ci ñoom